farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi tasawwuf wa kullu man yaduumu daa inkaari bihi mada dahri bila zdijaari fa innahu yamuutu bil israari ala alkabaa'iri bi adlil baari bila musaahabati irfaanin biha nassa bi daaka shaykhunaa fantabiha mu ne wa kullu man ginnaaw bi mu la waxee nag woo naa sama géemu naka lañuy bañe xam-xam mel nii ci liñ gisoon bi weesu mu ne nag wa kullu man képp koo xam ne nag yaduumu day sax dappetoo za nekk koo xam ne boroomu bañ na bi hii di bañ tasawuf man a dëhëri giir ak dundam mu dëkk ci bañ tasawuf ak way tasawuf bilas bijaar yi ci loo xam ne jàjjuwu ci ba ko continuer ci wéy ci di ko bañ kooku moom na ko leer ne fa innahu waajoo joojee yamuutu dina faatu bil israari te bul faatu day nekk koo xam ne day wëy alal kabaa'iri ci bàkkaar yu mag yi bi adlil baari lu tax loolu dal ko ci ci borom bi moo maandu mi nga xam ne moo aji bind suñu moo maandu ci ay mbiram waxoon naa la képp ku borom bi maandu say mbir nga alko loolu moom laa maxaala kenn manu ci dara waaw moo tax yéeféer yi dañuy dem safara ndax lan boroom bi moo maanu ci seeni mbir jullit ñi dañuy dem aljana ak ndax lan ngir seeni jëf mukk ndax bi fadlil baari waaw ndax ngëneelu dong ki nga xam ne mooy bind jaam yi muy borom bi tabaaraka wa taala ñee dañoo dem safara bi adlil baari ñii dem aljana bi fadlil baari waaw ak ngëneelam dong moo fi ne waaw képp koo xam ne yow sa dund gi dangaa nekk di sax di wëy nekk koo xam ne di bañ tasawuf te sa dund gi yépp kooku moom na leer ne te du jàjju ci loolu génn ci mësu cee génn ba deewe noonu non kooku moom ba ba ba ci loolu ba dee dikkal ko kooku moom bu ko dee dikkalee fa innahu moom yamutu day faatu bil israar yi nekk koo xam ne aji wëy la sax la alal kabaa'ir ci bàkkaar yu mag yi bi abdil baar yi ndax ci maanu tey borom bi nga xam ne moo seetaat ay mbiram moom bind aji bind suñu mu ne bilaa musaahabati irfanin biha li gën a garaaw mooy waa ji du ànd ak irfanin biha xam ne moom mu ci kaw kabaa'ir yi ci bàkkaar yu mag yi mu ne ku wax lii mel ñu ne ko waa ku wax lii mu ne nassa bi daaka shaykhuna fantabiha ki yaxal lii te wax ko mooy suñu sëriñ ba waaw fan fantabiha yeewul ci lii mu wax mooy nii la demee talu am solo ngi nga jàpp ko waaw ba bu dee yow da ngaa mas a bañ tasawuf ah ak ña waaw am na ñoo xam ne ñuy mutasawifa ñooñ nga bañ leen sax loolu ak jaamu yàlla la. ñenn ñoo xam ne dañuy jaay ne ay suufi lañ nga bañ leen jaamu yàlla la parce que ñuy yàq diine yi lañ lépp lu yàq ay zanadiqa lañ ay zindit njomboxtalu naafiq yooyu ñoom lañu ba pare di mbubboo tasawuf ñooñu moom bañ leen ci boppam jaamu yàlla la waxoon naa la suufi yi ci boppam ñoo njëkk a dugg gaa yu mel noonu la waaw waxoon nañ la la nga xam ne moom la imaamu Suyuti doon wax ci Alfiya bi doon ñu gis waaw mooy mu ne nag ki gën a bon li gën a yées ci créé xadiis mooy suufi yi benn suufi yi bu taxaw naan day créé xadiis ndax gaa yi dañuy jàpp ne ñu sell lañ lu ñu wax ñu dégg leen ñu déggulal leen ko pare ngir nangul leen ko. waaye xamuñu woon ba ni nga xam ne gaa yi ñëw boroom xam-xam yu rëy yi boroom xam-xam yu magu xadiis yi ñëw feeñal ne lii ñoom ñoo ko watu ñoo ko génne ci seen mukk yi ci seen yuur yi ñoo ko sosal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo ñoo la gën a bañ ñi nga xamante ne nii dañoo nekk di mbubboowoo li nga xam ne du loolu ndax lu fi yàqu ñoom la te ñu bari réeral nañ leen ñaata lañu sànk ci mbubboowoo ci tasawuf ñooñu waa tasawuf ko leen njëkk ñooñu waxuñ leen waaye nga gis ñu sell ñoo xamante ne nii yow ci boppam boo leen bëggoon a bañ sam xel ci boppam boo bëggee ne du ko baax sam xel ci boppam moo na naan seetaatal li ngay wax moo naan la d'accordu kii man ngaa bañ ànd ak moom waaye nag wallahi kii moom xaw ma lan waaye moom moom manu mu nekk moom waa ji moom moom moom moom nekk ci yiw la xel ci boppam moo lay njatt ne la yoo loo bon bon bon bon loo bañ a d'accord ak moom sa waay a Cheikh Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu ma ne sa <laughs> sama xel sama xel ci boppam moo naan la sa waay bul dof <laughs> bul dof de kii du n'importe qui ah. waaw kon nag affaire loolu la léegi nag nga nekk fi nag ba ba mujj noonu di leen bañ hmm? kooku day dee ci maanug yàlla ci kaw bàkkaar yu mag yi sans pour autant yëg ne bilaa musaaxabati mu bañ a ànd ak irfaanin xam bihaa këne moom mu ngi ci kaw bàkkaar yi mu ne lii ki ko yaxal mooy sayxatu sayxunaa suñu sëriñ ba fanta bi haa na nga yeewu mel ni ñu ne ko sa man sëriñ mu ne fa taali'anna junnatal muriidi li gawsinaa xalifatir rashiidi alayhi ridwaanul ilaahil baari wa kulli muslihin minal axyaari mu ne boo bëggee xam suñu sëriñ bi wax lii mën naa nekk as-sayyidul muxtaar ibnu ahmad ibnu abi bakr al-kunti mën na nekk moom parce que comme que moom moo doon sëriñu sëriñu qaadir yi jamono yooyu pas sëriñu xaadiri kese sëriñu lislaam la woon <laughs> voilà cheikhul islam la woon waaw moo taxoon sëriñ bi ne woon ba mu gisoon nañ ko bañ doon tàmbale ba muy wax ñi nga xam ne jiitu na ñoom ñu taalifoon bind ci tasawuf ci ci ci lii nii mu ne wa shaykhina al kunti dil anwaari gawthil wara qutbir rahal muxtaari voilà wa shaykhina suñu sëriñ ba al kunti ko togg ko joo woon ca kunta zil anwaar yi boroom leer ya xawsil waraa warloog jàmm ñi xutbir raxaa nekk xutbu mu mu nga xam ne mooy xutbu bi almuxtaar muy almuxtaar ibn ahmed ah muy almuxtaar alkuntiyu radiyallahu taala wa ardaa almuxtaar ibn ahmed ibn abi bakr mën na nekk moom mën na nekk doom ji doom ji mooy kan moom la waxoon moom la ci tegoon ne woon wa shaykhina al ay muayyadi bil haqqi min rabbil wara muhammadi bokk na ci ñi taalif ci domaine bi doxoon na la wa shaykhina ak suñu sëriñ al xalifati ba nga xam ne moom mooy xalifa baayam bi nga xam ne mooy xalifaay xalifaay baayam di xalifaay al muxtaar bi ñu la wax léegi al muayyadi bi nga xam ne dañ koo dëgëral jàppale ko bil xaq ji dëgg min rabbil waraa bu tukkee ci boroom bindeef fii te kooku mooy kan xalifaam boobu mooy Muhammad muy Seydina Muhammad ibnul Muxtaar ibnu Ahmad ibnu Abi Bakr al Kunti moom tamit anhu kii nag muy doom ji moom moo bind junnatal murid al marid comme nañu ko fi gise woon walillahi alhamdu wal minna léegi mu ne wax jii boo bëggee xam fi mu ne mu ne demal nga nga yëri waaw fa taali an bokk demal nga jàngi yëril junnatal muridi téere boo bëri nga xam ne al cheikh Muhammad ibnul Muxtaar mooy xalifa al xalifa moom lañ naan al xalifa Muhammadul xalifa al xalifa moom moo mëne boo demee ca téere boobu bi junnatal murud murid murid duunal marid voilà li xawtinaa ñeel suñu wallu suñu al xalifati rachidi di xalifa bi moo ne woon xalifa jamonoy xaadiri bi nga xamante ne nii moom ar rachidi bi nga xam ne moom la ñu génne alayhi yàlla na nekk ridwanul ilahi li nga xam ne mooy euh, ngërëmu borom bi yàlla nekk al ba'i al borom bi nga xam ne moom dong lañ war a jaamu te moom dong moo yelloo ñu jaamu mu al bari asi aji bind suñu wa kulli muslihin waaye yàlla na ngërëmu yàlla nekk ci képp koo xamante ne aji yëwénal nga minal axyaar yi ci ñu baax ñi lii sëriñ bi di wax nii radiyallahu taala anhu mooy soit que ne a cheikhul xalifa mi Muhammad ibnul Muxtaar ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Kunti moom amaana moo ko moom mën na nekk moo ko wax waaye mën na nekk bàyyee ko wax ndax ci téere boobu junnatal junnatul murid da ciy indi lu bari waxu baayam radiyallahu taala anhu wa anhuma wa ardaahuma moom ash-shaykh Muhammad ibn al-Mukhtar al-Kunti radiyallahu taala anhu kon moo wax lii ne képp koo xam ne dangaa sax nekk di moy di di di bañ waa tasawuf ak ñu baax ñoo ñële ba ñëw ba dee di la ci fekk kooku booy dee moom ci kaw kaba yi rey kabaa iri ngay nekk te doo ko yëg ci maanuteeg borom bi tabaaraka wa taala xam nga wax ju mel nii niroon ak waxu al imaam Abul Hasan ash-Shaadili radiyallahu taala an bin naan képp te tuddoon nañ ko fi tuddee ko fi man lam yataxalxal képp koo xam ne soobuwul ah duggul ci suñu xam-xam bii buy faatu day faatu ci kabaa iri ci bakkaar yu rëy yi tawum du ko yëg xam naa